fukk at ak benn ci gàddaayu yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi agsi woon nañu nag fi nga xam ne mooy faatook alayhi salaatu wassalaam ni nga xam ne noonu la génne àddina bi loolu xewe ah yi nga xam ne moom la njëkk ñi njëkk ñëw di Seydina Umar ibn al-Khattab wa kadhalika Seydina al li nga xam ne loolu lañu waxoon ak li Seydina Umar réagir ne ma maata rasulullah ne yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi génnul àddina mel ni génnul àddina ah. lu dul buur yàlla daldi faat naafiq yi bi nga xam ne ci la wax loolu yor ne képp koo xamante ne ni wax na lii ne maata rasulullah ku ko wax dinaa dog sa baat taqale ko sa sa bopp ak sa baat sayyidna siddiq moom ataahu xabarul mawti annaayu moom tàgge gi mu ngi ko fekk mu nga woon as-sunh fi awaali al-madina mu daldi agsi bi mu agsee comme niñ ko gisa ci xadiisu al imaamu ahmad an yazid ibn baabanuus raxmatullaahi alayhima mu jëla ko ci sayyidatu Aisha as-Siddiqatu bint as-Siddiq radiyallahu ta'ala anil jami' yonent bi mu ñëw moom sayyidna Siddiq wuññi li nga xam ne moom lañu muuroon alayhi salaatu wassalaam ci bopp bi xool ne inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maata rasulullah mu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ñun fi buur yàlla lañ jóge te ci moom lañuy dellu maata rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam génn na àddina mu dugg gaaw génn ci jàkka ji fekk Seydina Omar a ngi yor jaaseem taxaw naan Yonent bi alayhi salaatu wassalaam du génn àddina xatta yaqtula Allah al lu dul buur yàlla dina faat naafiq yi daldi leen jeexal lu dul buur yàlla dina faat naafiq yi daldi leen jeexal na Siddiq daldi ñëw daldi def xutba bu gàtt fàttali leen fa aaya yi wane ne yi wane ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam day génn àddina te génn na àddina yi wane ne day génn àddina te génn na àddina mu ne man kaana yacbudu allaha fa inna allaha xayyun wa man kaana yacbudu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fa inna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam qad maat waaw bim jàngee aayay wa maa muhammadun illaa rasul qad xalat min qablihi rusul seydna Umar ibn al-Xattaab déglu ne waa aaya yi ndeke ci alquran lañ nekk est ce que ci alquran lañ ne man dama suma yëg ne ci lañ ne nee na ci la rendre contre que ne xaqan maata rasulullah dëgg-dëgg nag lima doon bañal al-Mughira naan ko innaka fit innaka mru'un tahusuka fitna kadabt wax nga lu amul innaka mru'un yow na nekk nit koo xam ne taxuusuka fitna fitna moo jaxasoog yow ba ba kaw aa ah, kon xam naa ne kon mbir mi lii as-Siddiq wax mooy dëgg gisoon nañu tamit riwaaya bi nga xam ne moom la al imaam Abdurrazzaq ah, al imaam Ibn Abi Shayba Abu Bakr ci Mawlaana Ibn Umar muy nettali na Seydina Siddiq keroog dafa romb baayam mu taxaw ci jàkka ji di wax di gëmloo nit ñi di leen wax di leen tëkku képp ku ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam faatu na nee na seydna siddiq ne ko ayyuha rajul inna rasula allahi sallallahu alayhi wasallam qad maat alam tasmaci allahu taala yaqul innaka mayitun wa innahum mayitun wa qaala taala wa ma ja'alna li basharin min qablika alxuld waaw summa atal minbara fa sa'ida fa xamida allah wa athna alayhi mu romb seydna umar bnu alxataab mu ne ko ayyuha rajul yow waa jii taxaw di wax di yor sa jaasi naan ku wax na yonent mi alayhi salaatu wa salaam génn àddina déglu ma fii ma wax déglul fii ma wax la lu leer laa wax li ngay bañ dégg nag moo am xad maata rasulullah li nga ne ku ko wax nga dog boppam ma ne looloo am laa wax xad maata rasulullah dawal yàlla li génn na àddina salawatullahi wasalaamuhu alayhi xanaa déggoo li borom bi wax màgg da innaka ne woon yeneen ci ma lay saar saar innaka dëgg-dëgg yow mayyitun da ngay faatu wa innahum te ñoom nit ñi rawatina waa Quraysh kuffaar yi nga xam ne ñoo jàpp naan la dañ lay dañ lay xaare nga faatu wa innahum mayitun ñoom itam dañuy faatu ñoom itam dañuy faatu ginnaaw gi summa innakum ginnaaw yéen inda rabbikum taxtasimaan ginnaaw gi mu dem ci minbar bi sant borom bi tagg bàkk ko daldi xutba nit ñi kon foofu lañ yemoon ñu war a gisaat tey ba léegi ci riwaayaat yi bokk na ci riwaaya al imaam ibnu isxaaq raxmatullahi alayhi wal xadiisu qad rawaahu shaykhaan rawaahu al imaamu al buxaariyu fi kitaabil maghaazi baabu maradi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa wafaatihi nañu xool imaam ibn Isxaaq après ñu xool li nga xam ne moom la al imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi daal di solo li nga xam ne moom la al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi daal di solo al imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi mu ne qaala az-Zuhri mu ne qaala az-Zuhri mu ne qaala nee na az-Zuhri yu de al imaam az-Zuhri wa haddathani Sa'id Sa'id ibn Musayyib Sa'id ibn al-Musayyib mu ne ku ko nettali mooy Sa'id Seydina Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn al-Makhzumi rahmatullahi alayhi wa radiya an abaa'ihi an Abi Hurayra mu jële ci mawlaana ibn Umar eh, abu hurayra sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne lii la wax moom sayyidina abu hurayra mu ne lamma tuwuffiya rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaama Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu fa qaala inna rijaalan mina al-munaafiqiin yazcumuuna anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad tuwuffiya wa inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam maa maat walakinahu dahaba ila rabbihi kama dahaba muusa bna imraana alayhi salaatu wa salaam faqad gaaba an qawmihi arbaciina layla summa rajaca ilayhim bacda an qiila qad maat wa wallahi la yarji'anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kama raja'a Muusa alayhi salaam fala yaqta'anna aydi rijaalin wa arjula wa aydi rijaalin wa arjulahum za'amu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam maat waaw al euh, euh, riwaay bi buute na ak bu imaamul Buxaari bi parce que bu imaamul Buxaari bi jaaru ci Seydina Saïd ibn euh, Abu Hurayra bii boo demee imaam Ibn Isxaaq moo ko solo boo demee ci taarixu al imaam rahmatullahi alayhi di nga ko fa fekk mu Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne lamma tuwuffiya rasulullah mu ne bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àddina qaama Umar ibn al-Khattab Seydina Umar ibn al-Khattab dafa taxaw ci biir nit ñi ci biir jàkka ji la woon ci biir jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jaaseem la ràngoo woon même bu ko waxul am na riwaay yu koy wane <laughs> fa qaala mu ne inna min almunaafiqina yazcumuuna anna rasula allahi sallallahu alayhi wa qad tuwuffiya mu ne dégg naa xam naa ne am na ay góor yoo xam ne ci naafiqi ñu ngi naan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa génn àddina ah ah man Umar ibn al dégg naa loolu le laa man dégg naa loolu le ah dégg naa wax joojale xam nga li tax euh, parce que imaam euh, Sa'id ibn al-Musayyib en dafa solo lu mel nii mais jële ko di nettali ci mbiru Seydina Omar ibn al-Khattab ak mais eh, eh, jaarul ci imaam Abu Hurayra comme ni nee ci saxiix yi looloo tax sànq ma juum ci côté boobu eh, mais bii ci taarixu Tabari ak riw ak boo demee ci siiratu Ibn Hisham wa sanadu saxiix waaw mu tuu kon Seydina Omar ibn al naan inna rijaalan am na ay góor minal ci naafiq yi yaz'umuuna ñu ngi naan ñu ngi naan ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad tuwuffiya ñu ngi naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na àddina déglu leen nag ma wax leen man Umar ibn al-Khattab wa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ma maat yëg leen ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam faatuwul contrairement ak yi di wax walakinahu waaye li des mooy dahaba ila rabbihi kama dahaba de waaye dafa dem ci boroomam comme ni nga xam ne noonu la Seydina Muusa ibn Imraan daldi woon deme ca boroomam mooy <laughs> ya ko suñu boroom dëggoon ah, daldi koy matal 40 mu ne comme loolu la rek Seydina Muusa la suñu boroom woowoon dig ko ah, mu dem ci moom 40 jours yoo yële yonent mi salaam lu mel noonu kese la faqad ghaaba an qawmihi arba'iina layla Seydina Muusa ibn Imraan daldi woon nay ad fàddu ay ñoñam guddi summa raja'a ilayhim ginnaaw gi mu dellu ci ñoom ba'da an qiila qad maat ba fekk am na ñu doon wax ne faatu na ndekete yoo faatuwul woon suñu boroom moo ko wa id wa anna Muusa ah mooy ba mu nga xam ne ci la dige woon naa Muusa ibn Imran daldi woon koy dig fan yoo yële mu mu ko digoon après nag mu daldi koy matal ci ah dix yokk ci dix muy quarante mu ne loolu rek la waaw kon nag lii la Seydina Omar doon wax ba pare mu ne wa wallah waaw te maa ngi wat ci yàlla waaw maa ngi wat ci yàlla këne la yarji'anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kama raja'a Musa mu ne yonent bi wat naa ci yàlla ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dina si comme ni nga xam ne noonu la seydna Muusa ibn Imran daldi delloo woon ndax ba ko suñu boroom kiiwee après dafa ñëw wa id wa'adna Muusa arba'iina layla thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun ah? ñoom mu ne day ñëwaat comme ni seydna Muusa ñëwaate woon fala yaqta'anna aydi rijaalin wa arjulihim waaw fala yaqta'anna aydi rijaalin wa arjulahum za'amuu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad maat mu ne te yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom Seydina Umar bu ñëwee dina dagg li nga xamante ne nii mooy loxoy ay góor. ak ay ak seen seen loxo ak seen tànki góor ñoo xam ne kat zaamu nee na ñaa yéey kën yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa génn àddina lii la Seydina Omar doon wax eh, nee na bi muy wax lii wa aqbala abu bakrin xatta nazala ala baabil masjid xiina balagahu alxabar wa Umaru yukallimu nnaas mu ne Seydina Siddiq bi nga xam ne ci la ko xabaar bi dikkal mu daldi agsi mu daldi agsi wa Umaru fekk Seydina Umar ibn al moom yukallimu an-nas mu ngi taxaw di wax ak nit ñi di leen wax wax jii waaw di leen wax wax jii ah Seydina Siddiq dëgmal si agsi mu ne falam yal falam yal falam yaltafit ila shay'in mooy préoccupé dara waaw nekkul di wax nit ñeeg xabaar bi bi ma dégg num déedéet waxul ak kenn deful ak kenn dara naka la agsi agsi ci buntu jàkk ji dugg dem nekk sayyidatu Aisha ci saase falam yaltafit ila shay'in hatta daxala ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi bayti Aïcha radiyallahu anha wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam musajjan fi naahiyati al-bayt alayhi burdun hibara fa aqbala hatta kashafa an wajhi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala thumma aqbala alayhi fa qabbalahu Seyna Siddiq radiyallahu anhu waxul ak kenn dara naka la dugg dem directement néeg Sayyidatu Aïsha mu daal di yëg lu ñu mu ne ko man nga dugg si mu dugg si mu ne fekk kooru yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ñu ngi ko muur ci benn wet ci néeg bi ci benn wet ci néeg bi ala burdin ala burdin xibara ci yére boo xam ne lañ ko sànge woon boo xamante ne nii yaman la doon jóge waaw mooy darbun min buruudil yamani comme ni al imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi daal di wax ci sharhul minhaj ne façon yére la ay ay yoo xam ne yaman la doon jóge léegi fa aqbala mu daldi di xatta kashafa an wajhi rasulillah mu xëcc liñ ko sànge xëcc xarkana ba ci bopp bi fiñ euh, xarkanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam thumma aqbala alayhi fa qabbala ginnaaw gi mu dëgmal ko bi mu kiiwee mu daal di koy mu daal di koy fóon thumma qaala mu ne moom as-siddiq bi abi anta wa ummi amma al-mawtata allati kataba allahu alayka faqad duqtaha thumma lan tusibaka ba'daha mawtatan mawtatun abada waaw seydna siddiq bi mu fóonee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne bi abi anta wa ummi jënd naa la sama baay ak sama yaay de amma al mawtatu allati kataba allahu aleyk faqad duqtaha kantaa dee gi nga xam ne moom la buur yàlla bindoon ci yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dëgg-dëgg mos nga ko waaw kul kullu nafsin dha'iqatul maut bi doon fàttali après comme ni ñu ko gisoon ci jataay bii wees waaw kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan bu ne dina mos li nga xamante ne mooy dee mu ne dee gi nga xam ne de moom la sa borom bi mu dogaloon ne di dina dina la dal ah loolu de mos nga ko waaw bakkan bu ne dina ko mos mos nga ko yow rasulullah waaw sallallahu alayhi wa thumma lan tusibaka ba'daha mawtatun abada waaye nag ginnaaw li beneen faatu dootu la dalati jeex na nett di jeex na yaa rasuulallah alayka afdalu salaatu wassalaam qaala thumma radda al burda ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam thumma xaraja yukallimu nnaas mu delloowaat mantu bi liñ ko sànge muuraat xar kanamam gi summa ginnaaw goom as-Siddiq radiyallahu xaraja mu génn yukallimu nnaas génn ci jàkke ji fa qaala mu ñëw ci fekk Seydina Umar a ngi taxaw rek yor jaaseem ji di wër di wax li muy wax waaw mu ne ko ala rislika ya Umar ansit mu ne Seydina Umar ala rislika ne ne Umar dalal yemal ta nga bàyyi li ngay wax ta nga yem ansit déglu fa aba sayyidna Omar moom bañ continuer illa an yatakallama lu dul li muy wax di mu ngi koy continuer di ko wax waaw naan yonent bi aleyhi faatuwul am na ay góor ci naafiq yi wax lii wat naa ne yonent bi aleyhi faatuwul dafa def ni sayyidna Muusa ibn Imran rendez-vous layla goo gële gudd quarante gudd yoo yële moo foofu rek lu mel noonu rek kadal yonent mi alayhi saam salaam ñëwaate bu ñëwaatee dina dagg te dina faat naafiq yi waaw ba pare moom ci boppam comme niñ koy gisee ci yeneen riwaay mu ne ku fi wax ne loolu dina tàqali boppam ak baatam Seydina Siddiq ne ko am sit Seydina Omar continuer waaw fa aba mu bañ illaa an yatakallama lu dul ne dina wax li muy wax fa lamma ra'aahu Abu Bakr laa yansit aqbala ala naas li nga xam ne ci la Seydina Siddiq gis ne Seydina Omar moom dégluwul no arrêté wul li muy wax Seydina Siddiq daal di jublu ci nit ñi fa lamma sami'a an-naasu kalaamahu aqbaluu alayhi bi nit ñi gisee Seydina Siddiq ñëw wax lool Seydina Omar commencé moom mu dem ne commencé wax nit ñi bàyyi fa Seydina Omar ñëw dëgmal ci moom ñëw taxaw ci seydna abu bakar radiyallahu taala di ko déglu mu ne nit ñi mu ne mu ne wa taraku umara ñu bàyyi seydna umar fële moom mu taxaw ñu bàyyi ko foofale fa xamida allah mu daldi di sant yàlla wa athna alayhi daal koy kañ daal di koy bakk tumma qaal ginnaaw gi mu wax moom as-siddiq ayyuha nnaas innahu man kaana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad maat wa man kaana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun laa yamuut qaala thumma talaa haadhihi al-aaya ba'da a'uudhu billahi mina shaytaani rajiim wa maa muhammadun illaa rasuul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi allahu ash-shaakiriin muy aaya biñ gisoon jataa bi weesu suuratu ali imran aaya 144 seydna siddiq kon continuer mu ne fa wallahi wala nañ yem ni après ñu continuer xadiis bi mu ne bi bi mu santee yàlla nit ñi dëgmal ko bàyyi fële Seydina Omar mu sant yàlla daal di koy bàkk kañ ko mu ne ayyuhan naas yéen nit ñi innahu kat na xam ne dëgg-dëgg man kaana ya'budu muhammada képp koo xam ne Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam képp koo xamante ne da nga doon jaamu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëgal na fa inna muhammadan qad maat seydina muhammad de génn na àddina wa man kaana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun la yamut waaye képp koo xam ne nag buur yàlla nga doon jaamu yëgal buur yàlla moom aji dund la dundam dee ko gaaral qaala ginnaaw gi summa talaa mu daal di jàng al aaya bi wa ma muhammadun illa rasul fi suñu boroom di waxe ci suuratu ali imran ne wa maa muhammadun sayyidina muhammad kat nekkul illaa rasul lu dul sama ndaw la man borom bi ndaw yàlla la sallallahu alayhi wa sallam qad xalat min qablihi rusul jiitu woon na fi romboon na fi lu ko jiitu ay yonent yoo xam ne maa leen yónni woon afa in maata est-ce que bu génnee àddina aw qutila walla ñu fat ko inqalabtum da ngeen di dellu ala aqaabikum seen gannaaw wa man yanqalib nekkaat ay yéeféer ginnaaw ba ngeen nekkee jullit est ngeen di def waman yanqalib ala aqibayhi fa yadurra allaha shay'a képp ku dellu ci gannaawam loolu na ko yëg ne loolu du lor buur yàlla dara wa sa yajzi llahu shakirin te buur yàlla kat dina dina fay ñi nga xamante ne ñoo ñi sant malgré metti di natt bu mag bi dal leen ñu des te diine ji nga xam ne moom seydinaa muhammad alayhi salaatu salaam ci la ne woon qaala seydna abu hurayra mu ne radiyallahu taala anhu wa ardaa waaw mu ne côté bii nag mooy côté bii ñuy wax nii eh, kii indi na ko imaamul Buxaari comme niñ koy gise mu ne qaala fa wallahi laka anna annaasu lam ya'lamu anna haadihi al-aayata nazalat hatta talaaha Abu Bakr yawma idin mu ne fa wallahi maa ngi waat ci yàlla laka anna annaasa lam ya'lamu anna haadihi al-aayata nazalat mu ngi mel ni nit ñi masuñoo xam ne aaya bi wàccoon na aaya bi ci alquran la bokk xatta ba ni nga xam ne talaaha la koy jànge abu bakrin yawma id ba keroog ni ko seyna abu bakar di jànge qaala wa axada annaasu an bakr nit ñi daal di jëli aaya bi ci seydina siddiq radiyallahu taala anhu fa innama hiya fi afwaahihim nga mujj dégg mbooloo mi yépp saxaaba yépp di wax aaya bi waaw waaw wa abu hurayra seydna abu hurayra ne qaala umaru seydna omar wax ba mu déggee seydna siddiq discours am bi mu ne wallahi maa huwa illaa an ba fekk après la ko doon nettali seydna omar mu ne comme niñ koy gisee tamit am na riwaay yoo xam ne après la ko doon nettali mu ne wallahi moom omar wallahi maa huwa illaa an sami'tu aba bakrin talaaha fa uqirtu hatta waqa'tu ila al ardi maa tuhammiluni rijlaay wa araftu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad maat allahu akbar allahu akbar nee na Seydina Omar Seydina Abu Hurayra mu ne Seydina Omar da doon wax ne wallahi maa ngi waat ci yàlla kene maa ngi waat ci yàlla ne maa huwa nekkul ne illaa an sami'tu aba bakrin talaaha man daal naka laa dégg abu bakr seydna abu bakr radiyallahu anhu jàng aaya bi wa maa muhammadun illaa rasul ba ni muy jeexe alayhi salaatu wassalaam fa uqirt waaw mooy e, mënatumaa bouger mënatumaa dem ci kanam mënatumaa dem ci gannaaw fa uqirt mooy dahsha dugg ko waaw ngandum loo xam ne catastrophe bu rëy mel ni dañ daa am luñ ma yenn d'un coup mënatuma yëkkati tànk teg ci kanam mënatuma yëkkati tànk teg ci gannaaw mënatuma bouger hatta waqa'tu ila al ard ba ni may wàcc suuf daanu ci saase laa daanu àggu suuf maa tuhammiluni rijlaay sama ñaari tànk mënatuñ ma woon supporter man Umar ibn al-Khattab bi ma dégg bi ma xamee ne ah kon nag ah kon nag lii as-Siddiq jàng de al-Qur'an la mu ne wa araftu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad maat ca saase laa xam ne ah kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na àddina allahu akbar allahu akbar xoola riwaaya al imaam al Buxaari bi raxmatullahi alayhi moom al imaam al Buxaari ci kitaabul maghaazi baabu maradi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa wafaatihi ci kitaabul maghaazi ci buntu bi nga xam ne mooy wax ci génnuk àddina yonent bi alayhi salaatu feebaram bee génnuk àddinaam boo xam ne dina wax lii nga xam ne moom la Seydina Omar wax nii ci fin bi al imaam al Buxaari rahmatullah alayhi mu ne xaddatanaa Yaxya bnu Bukayr mu nettali nañu Yaxya bnu Bukayr di Yaxya bnu Abdillah al Qurashiyu al Maxzuumiyu mawlaahum ash-Shaamiyu Abu Zakariya rahmatullah alayhi al Masriyu al Misriyu qaala mu ne xaddatana allaytu ki ñu nettali mooy allaytu bnu saad bnu abdirahman alfahmiyu gisoon nañ ko jotaa bi wees abulxaaris yi rahmatullahi alayhi an uqaylin mu jële ci uqayl bnu xaalid bnu uqayl al ayliyu abu xaalid alqurashiyu al ayliyu almadaniyu mawlaahum al umawiyu rahmatullahi alayhi an ibni shihaabin mu jële ci muhammad bnu muslim bnu ubaydillah bnu abdillah bnu shihaab di azzuhri al imaamu azzuhri rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarani abu salama mu ne ki ma nettali man az-Zuhri mooy abu salama di abu salama ibn abdirahman ibn awf ah ibn Awf ibn Abdi Awf ibn al-Haaris ibn Zuhra ibn Kilaab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghaalib al-Qurashi az-Zuhri al-Madani Abu Salama nekkoon doomu Sayyidina Abdurrahmaan ibn Awf anna Aa'ishata mu ne Sayyidatu Aa'isha muy as-Siddiqatu bint as-Siddiqi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moom moo axbarathu moo nettali Abu Salama ibn Abdurrahmaan ibn Abdillah ibn Abdurrahmaan yarhamukallah mu ne anna aba bakrin sayyidatu Aisha mu nettali ne sayyidina abu bakar radiyallahu anhu aqbala ala farasin min maskanihi bi sunx waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam eh, sayyidina siddiq dafa dëgmal daal di jóge fi nga xamante ne nii mooy fa nga xam ne fa la dal mooy mooy kër soxnaam sax nga xam ne moo nekk ci as-sulh bi nga xam ne ci la agsi wal xadiisu aydan Euh, euh, defuñu waxuñ ñeneen ñi de imaam muslim solo na ko al imaam at-Tirmidhi al imaam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ibn Majah al imaam Ahmad al jamaa solo nañ ko mu ngi tamit ci Dalaa'il an-Nubuwwa bu al imaam al Hafiz al-Bayhaqi rahmatullah alayhi mu ne euh, Sayyidina Siddiq dafa dëgmal ala farasin ci kaw aw fas bi muy ñëw jóge foofu bi mu jógee bi mu déggee xabaar bi ci aw fas ci aw fas la yéeg nu mu gën a gaawe ngir mën a gaaw aqbala ala farasin min maskanihi bi sunx ca këram ga nga xam ne mooy fa soxnaam sa nekk beneen soxnaam si te bokk ci waa lansaar ca as-sunx hatta nazal ba ni muy wàccee ba ni muy wàccee agsi wàcc fas wi fa daxalal masjid mu yeew fas wi dugg ci jàkka ji falam yukallimu nnaas sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na sayyidna Siddiq waxul ak nit ñi njàqare gi jàpp na ko lool talul sax ñëw di wax ak nit ñi de moom daal ni ñëw ba ba gis saaxibahu alayhi salaatu wassalaam ba gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu leer ko ne génn na mu ñëw dugg fa lam yukallim an-naas xatta daxala ala Aïcha ba muy duggee ñëw ci doom ji doom ji di sayyidatu Aïcha fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon fa tayammama rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa mughashshan bi thawbin mu jublu dëgmal ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fekk ñu ngi ko muur sànge bi thawbin xibara moo yéere wow nga xam ne burdu la boo xam ne yaman la doon jóge moom lañ ko sànge fa kashafa an wajhe waaw fa kashafa moo tax ci yeneen riwaay yi fa yammama ba fii fa te mooy mu jublu yammama shay'a mooy jublu na waaw tayammama mooy qasada at tayammum huwa al qasd waaw waaw moo fa kashafa an wajhi bi mu jubloo ci moom ba agsi mu daldi wuññi xar kanamam mooy li nga xam ne mbalaan mi fiñ ko wan wuññi xar kanam gi ngir xool thumma akabba alayhi fa qabbala ginnaaw gi mu sëgg daldi fóon xar kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa bakaa mu jooy jooy yu méttee métti moom as-Siddiq radiyallahu anhu thumma qaala mu ne bi abi anta wa ummi wallahi laa yajma'u allahu alayka mawtatayn amma al-mawtatu allati kutibat alayka faqad muttaha waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi abi anta wa ummi jënd naa la sama baay ak sama yaay wallahi maa ngi wat ci yàlla ne laa yajma'u allahu alayka mawtatayn buur yàlla tabaaraka wa ta'ala du la du dajale ci yow mawtatayn ñaari faatu du dajale ci yow ñaari faatu faatu ñaari yoon déedéet amma al mawtatu kutibat alayka faqad muttaha kanta faatu gi nga xam ne moom la suñu borom bindoon ne diñ ko ñam mooy comme li mu wax sànk ci riwaay Abu Hurayra bële radiyallahu amma al mawtata allati katabahu alayk faqad duqtaha mooy lool de feet faatu googu buur yàlla bindoon ci yow dal na la ta faatu nga ya rasulallah qaala zuhri al imaam az-zuhri nii la imaam al buxaari indee mu ne qaala zuhri wa haddathani abu salama léegi nag mu ngi jaar ci keneen bii ci mu ne qaala zuhri muy beneen càllale boo xam ne bul foog ne inqitan dafa am non mooy Yahya ibn Bukayr an mu ne haddathana Lays an Uqayl an ibn Shihab imam ibn Shihab imam Zuhri foofu mu ne wa haddathani Abu Salama xadiis bi daa am lu mu ci jëlee ci ki nga xam ne mooy sayyidatu Aïsha ak lu mu jële ci mawlana ibn Abbas moo tax mu ne qaala az-Zuhri al imam az-Zuhri nee na wa haddathani Abu Salama mu ne nettali nam Abu Salama ibn Abdirrahman ibn Awf radiyallahu anhum an Abdillah ibn Abbas mu jële ci habrul umma wa tarjumanul Qur'an Abul Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna Aba Bakr kharaja wa Umar yukallimu an-nas sayyidina wa mawlana ibn Abbas mu ne anna aba bakrin seydna abu bakr bi nga xam ne ci la génn ci néeg sayyidatu aïsha gis koor yonent bi aleyhi salatu wasalaam ba wax ba fóon ko ba wax li mu wax mu génn ñëw ci jàkka ji wa umaru yukallimu nnaas mu ngi fekk état wu seydna xaalam mu ngi taxaw di wax ak nit ñi fa qaala seydna siddiq ne ko ijlis ya omar na ko yow Umar toogal fa aba Umaru an yajlis Mawlaana Ibn Abbaas ne ma Seydina Umar dafa bañoon ndax bëggul woon a dégg leneen waaw ku fi wax leneen rek di nga xam waaw loolu nekkul ne xam nga Seydina Umar mooy eh, àndatul ak sagoom waaw <laughs> waaw <laughs> Seydina Umar radiyallahu anhu nga xam ne <laughs> lu masa kii bu Siddiq waxee mu topp ci waaye bon eh, mu si bëggee rëy waaw kenn jàppewuleen yii yépp waaw ndax nag ku musiba gu toll noonu dal waay waay ku réagir nii mooy laama laama amulug yeddaange mu ne ko ijlis ijlis ya Umar yow Umar toogal fa aba Umar an yajlis Mawlana Ibn Abbas nee na ne ko toogal yow Umar Seydina Umar bañ ne toogu fa aqbala an-naas ñi bàyyi fa Seydina Umar wa taraku dëgmal ci Seydina Siddiq wa taraku Umar ñu bàyyi Seydina Omar fële mu taxaw di wax fa qaala Abu Bakr Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu sant yàlla ne ba pare ne amma ba'd man kaana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fa inna Muhammadan qad maat wa man kaana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamuut qaala Allahu wa maa Muhammadun illaa rasuulun qad xalat min qablihi ar-rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala a'qaabikum <laughs> <laughs> wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi allahu ash-shakirin wa qaala wallahi laka anna an-naasa lam ya'lamu anna allaha anzala haadhihi al-aaya xatta talaaha abu bakrin fatalaqaaha minhu annaasu kulluhum famaa asma'u basharan mina annaasi illaa yatluuha allah Seydina wa Mawlaana Ibn Abbaas mu ne bi Seydina Siddiq waxee loolu Seydina Omar mu mu continuer ci li muy wax faale nangu la toog nit ñi bàyyi fa Seydina Omar dëgmal ci Seydina Siddiq mu daal di ubbi xutba bi ne amma ba'd ba ni muy waxee amma ba'd ginnaaw lii sant gi sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam man kaana minkum ya'budu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fa inna muhammadan qad maat képp kenn ci yéen képp koo xam ne ci yéen da doon jaamu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam na xam ne fa inna muhammadan qad maat na xam ne sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kat génn na àddina wa man kaana minkum képp nag koo xam ne ci yéen yéen mbooloo mi yéen saxaaba yi ya'budullaha buur yàlla ngeen di ja lay jaamu nag na xam ne fa inna allaha buur yàlla hayyun aji dund la laa yamuut ak dundam faatu dee du ko gaaral qaala allahu ba pare mu ne buur yàlla nee na wa ma muhammadun illa rasul muy aaya boobu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk lu dul ndaw yàlla qad xalat boo xam ne romboon na jàll na min qablihi lu ko jiitoon ar rusulu yonent yi alayhim salaatu wassalaam ayna sayyidina aadam qad maat wa ayna sayyidina nuux qad maat wa ayna saydina Idris qad maat wa ayna saydina Ibrahim qad maat wa ayna saydina Yash'a qad maat wa ayna saydina Musa qad maat wa ayna saydina Isa wa wa Daawud wa Sulaymana wa Ilyasa wa wa wa wa Haaruna wa wa wa wa Yahya wa Yahya kulluhum qad maatu Allah qad xalat min qablihi rusul ñi ñëpp faatu woon nañ yonent yi ko jiitu woon ba muy na ah min qabli rusul afa in maat est-ce que kon bu génnee àddina moom Seydina Muhammad def génn àddina comme nañu ko jiitu woon génne woon àdduna rek ci yonent yi alayhi salaatu wassalaam aw qutila wala sax ñu faat ko est-ce que loolu daa war a tax inqalabtum ngeen di dellu ala aqaabikum ngeen wane gannaaw dellu ci li ngeen ne woon mooy kéefër ga ngeen ne woon wa man yanqalib yëg ne nag wa man yanqalib ala képp koo xam ne dafa dellu gannaawam dellu ca ngëm yàlla gam amoon delluwaat ci téefér na xam ne falan yadur allaha shay'an kooku loolu mu def du lor buur yàlla dara wa sa yajizillahu shakirin te xëlséef na buur yàlla xëlséef naa fay ñi nga xam ne ñooy ash-shakirin ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñiy sant aji sant yi nga xam ne malgré nattu bi des nañ ci diina ji wa qaala sayyidna siddiq teg ci ne kii Seydina Mawlana Ibn Abbas mu ne bi Seydina Abu Bakar jàngee lii mu ne wallahi la ka anna an-naasa lam ya'lamu anna Allaha anzala haadhihi al-aaya hatta talaaha Abu Bakr Mawlana Ibn Abbas xabru xabru al-xabru tarjumaanul Qur'aan wallahi nee na ñun de dafa mel ni xamuñu woon affaire bi waaye gis nga lan mooy la ma doon waxtaan yee ne la li tax yonent bi aleyhi salaatu salaam doon wax muru Aba Bakrin fal yusalli bin naas digal leen Abu Bakar mu mu jiite nit ñi te yonent bi aleyhi salaatu salaam boppam ne fal ya umman naasu aqra'ukum li kitaabillah na jiite nit ñi ki leen gën a xam téereb yàlla bi gin leen koo mokkal gin leen koo xam yow yaakaar nga ne moos waxoon naa la yonent bi aleyhi salaatu salaam bu nee muru Aba Bakrin dafa fekk yooyoog lu raw loolu lépp daal di daje ci Seydina Siddiq moo tax. haa moo tax ñu bari duñ ko boole ci mbir yi naan ay mokkal naag bokk na mais Seydina Siddiq kaana a'lamu saxaaba bil qur'aan wa bis sunna wa kullu ma yaduru xawla diin moo ci ëppoon xam-xam ci saxaaba yépp wërngal képp kenn desu waaw mooy le fait xoola xoola aaya mu ngi mel ni ñoom masuñu koo xam ñenn ñi moom dañ ko doon dóor a découvrir ñenn ñi xamoon nañu ko comme ni ñu koy gisee am na riwaay boo xam ne moom bu da'if la moom sukkandiwoo ko ñun ci waaye sûrement loolu moom am nañ ko xam ñoom Seyna Zayd ibn Thabit xamoon nañ ko Seyna Ubay ibn Ka'b xamoon nañ ko ñoom Seyna ibn Mas'ud Seyna Ali ibn Abi Talib comme ni ñu ko liyewoon Seyna Uthman ibn Affan waaye mbir mi dafa mel ni ñoom aaya boobu en fait parce que euh, xam nga ñu ngi ko doon jàng waaye teewlooguñu woon maanaa aaya boobu. lu dul xew-xew bii te tamit mel ni dafa bees mais ñu bari ci ñoom nag dañ ko doon dóor a dégg waaw ñu bari ci ñoom dañ ko doon dóor a dégg waaw ñenn ñi moom mooy dafa bees ci ñépp la beesaat ne ko masoon a dégg it xamoon ko mu ngi mel ni waaw kay kon aaya bi la suñu borom doon wax kon lii la ñun ñu ngi ko doon jàng yonent bi aleyhi salaatu salaam Seydina Omar li mu fi taxaw di wax yépp ñun manoon nañoo xam ne moo yonent bi aleyhi salaatu bu dee ne wér na génnaat na génnaat dina parce que alxuraan wax na ko ah wa ma muhammadun illa rasul qad xalat ak aaya yu bari yi innaka mayitun wa innahum mayitun ah afa in mutta fahumul xaalidun kullu nafsin zaiqatul mawt waaye bii moom moo gën a leer wa ma muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul waaw <laughs> waaw <laughs> waaw innaka mayitun wa innahum mayitun loolu kay leer innaka dëgg-dëgg yow yonent bi alei saa salaam da ngay génn àddina waaye bii wa maa muhammadun illa rasul sayyidina wa mawlana ibn abbas wa huwa habrul umma wa tarjumaanul qur'an nee wallahi pour wan ne gis nga siddiq fi mu siddiq dépassé na li gaay yu xalaat ak wax de ah laa amul ku niroog moom ci xeetu yonent bi aleyhi salatu amul ci saxaaba yi ko jege ci lenn moo tax Seydina Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne wallahi maa ngi wat ci yàlla man Ibn Abbas laka anna naasa mu ngi mel ni nit ñi lam ya'lamu masuñoo xam anna Allaha que ne buur yàlla anzala wàcce na haadihi aaya aaya bii di lan wa maa Muhammadun illaa rasuul ah alayhi salaatu wa salaam mu ngi mel ni nit ñi masuñoo xam ne lii buur yàlla wàcce woon na ko xatta talaaha abu bakr ba ni nga xam ne la ko seydina abu bakrin radiyallahu anhu di jànge fa talaqqaaha minhu nnaasu kulluhum nit ñépp nangoo aaya bi ci gémmiñu seydina siddiq fama asma'u basharan nee na man Mawlana Ibn Abbas du déggatuma benn nit ci jàkke ji benn nit booy dajeel ci mbedd mi minan naasi illaa yatluha lu dul mu ngay jàng aaya bi léegi moom ñépp lii lañuy jàng ñépp a ngi naan wa ma muhammadun illaa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa im maata aw qutila nqalabtum ala aqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi allahu ash-shaakiriin ñépp di ko jàng nee na ñépp dañ ñu nangoo aaya bi mooy ñu bari loolu lañ ko foofu lañ ko mokkale ci Seydina Siddiq lañ ko nangoo ñépp di ko jàng nag waaw moo taxit daf leen a dalal tamit mooy alquran mooy dalal nit ñi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub <laughs> moo tax nañ gis riwaaya bu da'if bi ñuy gis après <laughs> mooy xam nga waxu Seydina Omar yi moo tax après dina leen ko wax ca suba ga ci suba gi buy def discours na leen na li ma doon wax démb nag du fenn fu ma ko jële woon du ci alquran du ci yonent bi du sunna du dara lu ma yaakaaroon la rek parce que man damaa jàppoon ne yonent bi alayhi salaam manu la faatu fekk naa fekk jeexuñ lu ma yaakaaroon la rek gis nga waxi nit ak nit kook nu man di tollu ah ak waxu alquran ni muy wutee Seydina Omar nekk na fay wax dalloolul nit ñaa mais nit ñeen ko doon déglu mais dama doon tëkku nit ñi mais bi Seydina Siddiq ñëwee di wax wax alquran ñépp nangu aaya bi ci moom dal ñépp di ko wax di tudd léegi kàddu borom bi tabaraka wa taala wa ma muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala anqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi Allahu shakirin bi nga xam ne ñépp di ko wax ah <laughs> mu ne fama asma'u basharan déggu mais déggatuma kenn lu ne illaa yatluwaa lu li la koo dajeel jàkka ji ñépp ngi tari même même aaya même aaya ñépp di répété Allahu akbar Allahu akbar tabaan li sayyidina Abu Siddiq ah, ibn Abi Quhafa radiyallahu anhuma fa akhbarani Sa'id ibn al-Musayyib waaw léegi Abu Salama imaam az-Zuhri mu ne fa axbarani ba léegi mooy imaamul Buxaari daf fi dajale ay ay ay xadiis yoo xam ne ci ñu ko jële gis nga ni mu kiiwee ni mu wutee waaw <laughs> mu ne <laughs> euh, mais riwaaya bu da'if fi ma lay wax am na ay sawaahid yoo xam ne mais riwaaya bu da'if boobu am na ci ay munkaraat waaw am na ci ay wax yoo xam ne moom kiiwul dinañ ko gis insha allahu taala mu ne fa axbarani Sa'id ibn al-Musayyib ku wax lool mooy imaam az-Zuhri imaam az-Zuhri moo ne wa axbarani nettali na ma Sa'id ibn al-Musayyib mooy ci même tàllale bi ah Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn ah ibn Abi Wahb al-Makhzumi Abu Muhammad sayyid at-tabi'in rahmatullahi alayhi wa radiya an aba an radiyallahu anhum anna umara mu ne sayyidina umar ibn al-Khattab qaala doon na wax ne wallahi maa huwa illa an sami'tu aba bakrin talaaha fa aqirtu hatta maa tuqilluni rijlaaya wa hatta ahwaytu ila al-ard hiina sami'tu hiina sami'tuhu talaaha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qad maat waaw mu ne Seydina Sa'id ibn al-Musayyib nee na Seydina Omar da doon wax ne wallahi man de maa ngi wàcc yàlla mooy après la waaw après loolu mu ne wallahi ma huwa illa an sami'tu Aba Bakrin talaaha mu ne man Omar ibn al-Khattab daal defuma lu dul ne damaa dégg seydna abu bakar jàng aaya bii wa ma muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul ila axiril aaya naka laa ko dégg naka laa ko dégg faqirtu mais ab dëx dugg ma mel ni daal dañoo jekki rek mel ni ku ñu électrocuté benn yoon mënatuma yëngatu mënatuma yëkkati mënatuma teg mënatuma yéegal tànk mënatuma wàcce tànk di avancer walla may arrière mënatuma ko mel ni dañ ma sëf ngàndum catastrophe waaw faaqirtu hatta ma tuqilluni rijlaay ba ni nga xam ne samay tànk supportatuma mënatumaa taxaw wa hatta ahwaytu ila al ardi hiina sami'tuhu talaaha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qad maat ma àgg suuf bub ci jàkka ji noonu kay waaw ndax samay tànk supporteetu ma mënatu la supporter sama yaram tellement li may yëg mu ngi mel ni dañ maa sëf dañ maa yen ba dox mënatuma ko waaw moom kay avancer un pas avant wala un pas en arrière impossible pour moi Omar ibn al ma wadd ci suuf kay agg teer waaw ma xam bi nga xamante ne nii ci laa dégg ah Seydina Siddiq jàngalool ma xam ne nag anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qad maat waaw kene nag ah, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génn na àddina xam ne yonent na àddina waaw waaw muy noonu am na ci beneen waaye boo xam ne xam naa moom lañuy jeexale ba léegi mu ngi ci saxiixayni imaamul Buxaari mu ngi ko indi ci kitaabu fadaa'il asxaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam baabun xadis bi jaar ci isma mu ne xaddasanaa Ismaaciil ibn Abdillah Ismaaciil ibn Abdillah ibn Abi Uways ibn Abi Uways al-Madani ah ibn Abi Uways Abu Abdillah al-Madani al-Asbahi qaala mu ne xaddasanaa Sulaymaan ibn Bilaal di Sulaymaan ibn Bilaal al-Qurashi at-Taymi Abu Muhammad rahmatullah alayhi almadaniyu an hisham ibn urwa mu jële ci hisham ibn urwa ibn zubair ibn xuwaylid ibn al-awwam ibn xuwaylid al-asadiyu rahmatullahi alayhi an urwata mu jële ci band urwata ibn zubair ibn al-awwam ibn xuwaylid al-asadiyu rahmatullahi alayhi an aishata mu jële ci as-siddiqatu bint as-siddiq ibn abi quhafa radiyallahu an al-jami' mu ne an aishata mu jële sayyidatu aisha radiyallahu anha zawj an-nabi di soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nee na lan la wax anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam maata wa abu bakrin bi sunh ah mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa génn àddina fekk sayyidina siddiq mu ngi woon as-sunh mu ne qaala ismail ismail nee na ibn abi uways yaani bil aaliya mooy quartier boobu al aaliya ci quartier bu ñu xam ne dina fa qaama umaru yaquul sayyidina umar taxaw ca jàkka ja di wax naan wallahi ma maata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maa ngi wat ci yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam génnul àddina ah wallahi ma kaana wallahi ma maata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaalat wa qaala Umaru naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam génnul àddina ba pare teg ci naan wallahi ma kaana yaqa'u fi nafsi illa dhaak wala yab'athannahu allahu fala yaqta'anna aydiya rijalin wa arjulahum nee na Seydina Omar naan loolu masula rot maa ngi wat ci yàlla ne këne masula rot ci sama ci sa bopp lu loolu ci loolu këne buur yàlla wala yeba yabasannahu buur yàlla dina ko yebalaat lii daa dem rek rendez-vous bu ko woo fala na bu ñëwaatee moom rasulullah wat naa ci yàlla dina dagg ay diya rijaalin loxoy ay góor yoo xamante ne nii wa arjulahum ak seen tànk fa jaa abu bakr bi muy wax lool fa jaa abu bakrin fa kashafa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne xar kanam fi ñu muuroon yonente bi alei saatu salaam xar kanam gi fa qabbalahu mu foon ko qaala mu ne bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyita walladi nafsi bi yadihi laa yudiquka allahu almawtatayni abada ah saydna siddiq naatde daal di koy fóon ne bi abi anta wa ummi maa jënde naa la sama baay ak sama yaay tibta hayyan wa mayyita sell nga yow rasulullah yan bi ngay dund wa tibta wa wa mayitaa te tamit set nga mooy lan moo la gën laab kan moo la gën set wa bi nga xamante ne nii wa mayitaa ak bi nga génnee àddina walladhi nafsi bi yadihi waaw maa ngi wat ki nga xamante ne man sama bakkan man as-Siddiq mu ci loxoom ah maa ngi wàcc ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom mu yonent bi alayhi suñu boroom tabaaraka wa taala laa yudiiquka allahu almawtatayn buur yàlla du la ñamloo yow yonent bi alayhi salaatu ñaari faatu abadan ba faw jeex na xaraja mu génn fa qaala ayyuhal xaalifu ala risli mu ne ayyuhal xaalif hee yow mii di waat mooy Seydina Omar gis nañ ci riwaa imaam ibn Abi Shayba bi Mawlaana Ibn Umar nee na Seydina Abu Bakar dana ko eh ayyuha rajul eh yow waa ji yow góor gi taxaw di wax moo yow Umar ibn al di tëkku nit ñi ko wax déglu ma fii fii nee na dana ko ayyuha al-haalif ayyuha al yow mi nga xamante ne yaa fiy nekk di waat yow waatkat bi yow mi waat ayyuhal xaalif ala rislik yemal yemal waaw mais Seydina Omar déglu koon waaye falamma takallama Abu Bakrin jalasa Omar ba mu waxee la muy wax <laughs> ba yaay ko indi aaya yooyu Seydina Omar comme ni mu ko nettalee boppam waaw man àgg suuf waaw <laughs> ba ni muy indi yi nga xam ne moom lañ gisoon mu ne indi aaya bi wama innaka ne innaka ah, wax waman ne ala fa xamida allah abu bakr wa asna alayhi wa qaala ala man kaana yacbudu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fa inna muhammadan man qad maat alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen man kaana yacbudu muhammada képp koo xam ne seydna muhammad nga doon jaamu de yëgal na fa inna muhammadan qad maat seydna muhammad génn àddina wa man kaana yacbudu allah ku doon jaamu buur yàlla nag buur yàlla xayyun laa yamuut ba pare jàng wa qaala innaka mayitun wa innahum mayituun wa qaala wa ma muhammadun waaw nee na nit ñi ñépp ci jàkka ji di jooy mel ni comme xale yi bu ñuy jooy ngay dégg fu nekk ñépp di jooyandoo waaw fa nashaja nnaasu yabkuun xam naa tey insha allahu taala dañuy yem noonu ci jotaay bii di ñëw insha allah ñu daal di gis benn riwaaya boo xam ne eh, Euh, imaam al-Bayhaqi yëndi na ko parce que am na riwaay boo xam ne Seydina Siddiq euh, bi mu ñëwee euh, dafa dafa dafa waaye nañ bàyyi noonu bii di ñëw insha allahu taala daal di gis loolu après gis riwaayu imaam al-Bayhaqi bi yi nga doon wax bi sanadin boo xam ne da'if waaye lahu shawaahid am nay shawaahid yoo xam ne ak ñeneen yoo xam ne yoon yi bari na yoo xam ne bon waaye même bi la am na nag ay nakaaraat yu ci ne yoo xam ne dinañ ko dinañ ko souligner insha allah buñ ci àggee wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa ala nabiyyina muhammadin wa